yahya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu alshafiiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu allahumma aslih lii diini alladhii huwa ismatu amrii wa aslih lii dunyaaya allatii fiihaa ma'aashii wa aslih li axirati allati fiha maadi waj'al alxayata ziyaadatan li fi kulli xayr waj'al almawta raxatan li min kulli sharr rawaahu muslim rahimahu allahu taala wana alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah muy ñëwaat ak ñun ci chapitre deux cent cinquante baabu fadli du'a bunt bi wax gëneelu ñaan ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadith mille quatre cent soixante onze mu ne woon wa nabi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'awwadhu billahi min jahdi al-balaa wa daraki ash-shaqaa wa suu'i al-qadaa wa shamaatati al-a'daa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis 1472 mu ne wa anhu bi tam mu ngi koy jële ci moom balee gi di saydina mawlana abu hurayra alxafidu dawsiyu radiyallahu anhu annahu qaala mu ne neena qa yaqu mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu doon wax naan allahumma e saa borom aslih lii yàlla nag ma yewanal diini sama diine alladi bi nga xamante ne nii huwa moom ismatu amri mooy kenoog samay mbir yëpp moo yor samay mbir mooy li nga xam ne sama lépp moo koy wattu waaw mooy sama cëggal guy mooy sama lépp daal sama mbir yépp dinañ ñëw ismatu amri waaw allahu akbar wa aslih lii te nga yëwanal ma ñeel ma dunyaaya sama àddina gii allati bi nga xam ne fiiha maashi ci la sama dund nekk waaw ne loo a waxit bu sa àddina jagut sawaay <laughs> dina metti ci yow de waaw wa aslih lii te nga yëwénal ma borom bi axirati sama allaaxira nag allati fiiha maad yi nga xam ne foofu laay dellu am ak dellu fala de wajaal te yal na nga def alxayaata dund gi sama dund mu nekk dund daal na nekk ci man ziyaadatan ak yokku lii ñeel ma fii kulli xayr cerce boo ma yokkal ci dund dund goo ma may na nekk loo xamante ne day yokk ak yiiw sama diggante yow waaw ak ngir mbindeef yépp wajalil mawta nga defal ma nag li nga xam ne mooy ak faatu raaxatan muy noflaay min kulli shar ci bépp mbon gu ma nar dal boo xam ne manuma koo dékk wala war naa mën a yóbbu sama diine rek boobu moom defal ma faatu faatu wala faatu nekk li nga xam ne bu ma faatoo mooy dañuy nopp da ak noppale ko lay doon ci man ak nooflaay waaw ah, sinon am na ñoo xam ne seen faatu c'est pas nooflaay ah, ah non non non non dañuy faatu wala iyaadu billah buñ leen suulee seen coono yañ jàppoon ne nañu nañu dee sax sa jóge fi ngir mu yo kii ñeen ñi xaru mais du nekk nooflaay ci ñoom ah. <laughs> foofu sax mooy gën a tar fii ba pare jokkala ko yawmal qiyaam mooy yéefiri wal iyaadu billah kon mu rawaahu xadiis bi soloo na ko al imaamu ki nga xam ne mooy sëriñ bi di muslim al imaamu abul xuseyn muslim ibnul xajjaaj ji rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce dong ko solo ñu ne la fi doon tudd ñépp amul kenn ko solo moom kese moo ci wéet sauf que imaamul Buxaari yi en fait solo na ko mais pas ci Sahih bi mais ci adabul mufrad <laughs> voilà imaamul Buxaari bu ñu téere ah ku yaakaar ne buñ ne imaamul Buxaari dëgg la Sahih bi moo gën a siiw mais bi dara yeneen téere xadiis yoo xamante ne nii taarix yi moom moom la bind na ta- taarixul kabir ak yooyu bind na leen yeneen téere mais Euh, moom euh, bu nee kii euh, buñ nee rawaahul Buxaari yi kese loolu ci Sahih bi la ñuy wax rahimahullah mais bii ci al adabul mufrad beneen téereem la boo xam ne foofu am na yu wér am na yu wérul parce que indi lu wér kese da koo taxul a jóg foofu alors que bu dee Sahih bi moom lu wér kese la fi def ah indi na ko ci adabul mufrad waaye na ko noonu al imaamu imaamul a'imma imaam ibn Xuzayma indi na ko ci Sahih xam na ko noonu. al imam at-Tabarani ñi nag li leen parce que imam Muslim kese da cay wéete te ñeneen indi nañ ko fin mais en général ñi kenn du leen tudd ah même imam al yeneen ni al adabul mufrad fii <laughs> ñu ko woon tudd c'est ñuy tudd ñeneen ñi voilà parce que euh, kutubu sitta la ñuy tudd imaamu Malik Muwatta euh, boo euh, kutubu sitta après teg ki nga xamante ne al imaamu Ahmad musnadu imam ahmad léegi euh, musnadu daarimi ah ak kutubu sitta kutubu sitta mooy les six livres les six livres mooy euh, sahih imam al-Bukhari sahih imam muslim sunanu abi dawud sunanu tirmidhi sunanu euh, ibn an-nasa'i ak ibn majah rahmatullah alayhi ñoom ñoo ñëpp téere yooyu yëpp kenn solowu ko ci waaw imaamul Buxaari moo solo mais ci beneen al adabul mufrad al imaam ibn Xuzayma al imaam at-Tabarani jal awsat ak as-Saghir indi na ko foofu hmm? ah ak téeréem bi nga xam ne bi mu def ad-du'a tamit indi na ko ak imam at-Tabarani kon al-imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah mu ngi ko ndi kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu ta'awwudh min sharri ma amil wa min sharri ma lam ya'mal mu ne haddathana Ibrahim ibn Dinar mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ibrahim ibn Dinar di Ibrahim ibn Dinar Abu Ishaq at-Tammar al al al nekkoon euh, Baghdadi hmm? ah al-Baghdadi at-Tammar rahimahullahu ta'ala génn àddina la 232 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Qatamin Amru Abu Qatan ma Qatan Abu Qatan Amr ibn al-Haytham al-Quta'i voilà muy Abu Qatan Amr ibn al-Haytham al-Quta'i di Amr ibn al-Haytham ibn Qatan ibn Ka'b Abu Qatan az-Zubaydi al-Quta'i al-Basri al-Baghdadi rahimahullah gane àddina 121 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi an Abdil Aziz ibn Abdillah ibn Abi Salama mooy al-Majishun rahimahullah di Abdil Aziz ibn Abdillah ibn Abi Salama Maymun Abu Abdillah ñii ne Abu Asbagh al-Madani eh, eh, eh, rahimahullahu ta'ala ginnaar ne 167 rahimahullahu ta'ala moom nag moo ko jëlee an Qudamah ibn Musa mu jëla ko naan Qudaamata ibn Muusa di Qudaama ibn Muusa ibn Umar ibn Qudaama ibn Mad'un al-Qurashi al-Jumahi moom surtout saxaaba boobu di bu bu bu mooy saxaaba euh, sœur frère fanaan frère Usmaan ibn Mad'un ah xam nga Usmaan ibn Mad'un waxoon nañ la moom lañ njëkk a denc almeeru Baqiya moom la leen saa sam njëkk a denc foofu frère am bi nag di Qudaama mooy maamu kii di Qudaama ibn Mad'un ñoom ñooy nijaayu kii Euh, Abdallah ibn Umar voilà ndax seen moo doon yaayu Abdallah ibn Umar radiyallahu euh, di doomu Maz'un bokkoon ci waa Banu Jumah nekkoon saxaaba yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp Qudaam euh, Seydina moom dafa génn am ne laata Badar di xew wax nañ moom la jëkk a denc Baqiya kanta frère bi di Qudaama moom fekke Badar voilà dund na waaw war nañ la xew-xew mbaax Seydina Omar radiyallahu anhu ma Qudaama mii nag comme maamam la tudd Qudaama eh, eh, eh, salaam imaam moom ci imaamu foofu Munawwara pas imaam ñu naan mooy jàkka ji ci boppam <laughs> waaw moo doon <laughs> ji <laughs> waaw. ku dëgër la woon bokk ci tabaqa cinquième bi voilà euh, euh, euh, génn àddina cent cinquante trois voilà rahimahullahu taala an abi salihin saman voilà moom moo ko jële mooy ja mooy taabi'i la voilà <laughs> dund nag taabi'i yi rahmatullah alayhi taalibe ndax gis mi ne abu salih mi saman abu saman az-zayyat di Zakwan borom import export rahimahullah génn àddina la 101 an Abi Hurayrata moo ko jëlee Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina 59 radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li axirati allati fiha maadi waj'al al-hayaata ziyaadatan li fi kulli xayr waj'al al-mawta raahatan li min kulli sharr voilà muy hadis bu bu bu waay oh. yii moom bu la ko yàlla nangulee saay man ngaa dem toogi <laughs> te xam ne yow moom sa lépp moo moo moo moo moo très bien yow sa lépp baax na waaw yow daal sa lépp moom baax na waaw kon ginnaaw taxrij bi nii hadis bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi d'abord di wax ngëneelu ñaan muy ngëneelu di ñaan ñaan yi nga xam ne ñaan lañ oo xam ne yonent bi alayhi salaam da ko doon wax moo tax Seydina Abu Hurayra bokk ci ñaanam yi te waxoon nañ la ñaanu yonent bi alayhi salaam yemul ak ñaanu keneen mu ne kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul yonent dafa saxoo woon nekkoon di wane ne lu mu dëkkale woon doon wax ñaan gi bari woon lool lu mu ko wax waaw allahumma kon lëkkaale ngëneelu bi ñaan ñaan yi nga xamante ne ñooy ñaan yu mel nii ñaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ñaan baax na waaye almasuura yi nga xam ne ñoom lañu toxal mu nekk ci alquran ak ci sunna yooyu ñooy gën a màgg ci ñaan gu ñaan dab jaam mën a ñaan parce que buy ñaan non seulement day nekk loo xamante ne mu ngi jëlaat kaddu yoo xam ne soit kaddu yu borom bi la wala kaddu yoo xam ne yeneen saa salaam lépp di wax yu moo ko wax muy jaamoo yàlla lool waaye di ci amaale soxnaam waaw kon allahumma mu ne eh, sa borom aslih lii diini borom bi maa ngi lay ñaan nga yéwénal ma sama diine waaw parce diine moom mooy ra'su maalil muslimi <laughs> waaw comme ni imaamul qurtubi rahimahullahu tabaaraka wa wax waaw ne non yoo loolu moom bi nga xaman alladhi huwa ismatu amri ismatu amri sama diine bi nga xam ne sama sóowuwin li nga xam ne mooy isma mooy li nga xam ne xam nga isma day tekki alxifd loo xam ne da lay protéger almana di la xañ yenn yi waaw diine mooy tax borom bi musal la ci safara mooy tax borom bi musal la ci am sànjam waaye tamit mooy li nga xam ne moom laay aare ñoŋale ko sama bakkan ak sama alal ak sama euh, der sama réputation loolu lépp diine mooy li nga xam ne moo koy ñag waaw Allahu akbar mooy al-man'u waaw nga xam ne diine mooy li nga xam ne mooy ñag mooy protéger suma àddina suma mbir lépp amul dara lu ci génn waaw moo la al-imaam al-Qurtubi rahimahullah mu ne mooy ribaatuhu wa imaadu ismatu amri mooy li nga xam ne moo yeew sama lépp bu dee aw say la boo ko yeew mooy kenn sama mbir yi waaw lépp ndax in an moo tax mu ne anna diina idaa fasuda lam yaslu lam yasluh lil insaani di dunyan wala aaxira waaw mu ne moo tax diine moom bés bu yàqoo diine nit ki na ko leer ne addinaam du yëwén alaxiraam du yëwén <coughs> waaw mu ne wa hada du'aa'un 'aziimun jamaa xayra dunya wal axira wa diin wa dunya fa haqqun 'alaa kulli saami'in an yahfazahu wa yad'uu bihi aanaa'a al-layli wa aanaa'a an-nahaari la'allahu yuwaafiqu saa'ata ijaaba fa yahsulu lahu xayra dunya wal axira <laughs> borom al-muslim

mu ne nag daa yey nag ci képp koo xam ne bii dégg nga ñaan gi nga fexe ko mokkal non na nga ko wat soit nga mokkal ko wala nga tagg ko wala nga bind ko fenn di ko wax ba ma kere nga ko tout le temps nga koy wax ana al-layli wa ana an-nahar waxtuy guddi yi ak waxtuy ngoon yi ak bëccëg yi boobu amaana yàlla may la nga daal di dëppaaleeg jamono joo xam ne jamonoy nangu ñaan la bu ko defee nga am xéewalu àddina ak alaaxira Allah waaw kon nag mu ngi noonee de waaw waaw ah. léegi nag mu teg ci beneen mbir kon diine yi lépp ah. te yeneen yi mu ci teg yépp diine gi moo leen moo leen moo moo leen téye ah parce que sa diine buy baax fa muy baaxe mais ci àddina bi te bu baaxee ay conséquences am fan lay feeñ ci àddina ak àllaaxira waaw moo tax. yeneen yi ay daa nekk lu gën a nekk luy seddaliwaat wa aslih lii duniyaa waaw te borom bi yàlla nag ma yëwénal sama àddina gii nag allati fiha ma'ashi bi nga xam nag laay dund xam nga buñ nee diine mooy affaire yu jaamu yàlla affaire yu yàlla affaire yi nga xamante ne c'est culturel c'est culturel mais nit ki du lool kese lay def fii ci kaw suuf am na dundam boo xam ne moom la war a def fi muy nekk ak nan la koy yéwénale ak nan lay jaare yoon boroom bi nag yéwénal na sama di àddina ba lépp loo fi am mu nekk loo xam ne damay delloo ci yow bu dee lu may dund na na dagan ma xam xam-xam bay tax ma mën a fàggu fàggu mu baax man naa jaamu lépp di loo xam ne lu dagan la lu may delloo ci sa ci sa jaamu la waaw danga nga fegal ma ci lépp loo xam ne ak yàqute la ak lu bon la ci àddina bi waaw kon àddina bi yàlla ngo waaw <laughs> lu lu alxuraan waxoon wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana ilayk loolu la mbokki Qaaruuna ya doon Seydina Muusa ak Seydina Haaruun alayhimu salaatu wa doon ko conseillé waaw waaw doon ko conseillé waaw wala tansa nasibaka min ad alal ji la yàlla defal waaye xam-xam bi la yàlla defal sa fii ci àddina bu ko ci bu ko man loolu waaye wa ahsin rafetalal ci nit ñi kama kenn nga xam ne ahsanallahu ilayk ni yàlla rafetale ci yaw waaw waaw kon wala tansa nasibaka min ad-dunya kon wa aslih li dunyaaya allati fiha ma'ashi kun fi dunya way jaamul yàlla comme si da ngay faatu suba waaye jaamul yàlla dundal ci àddina bi defar àddina bi toppatool comme si yow dangay ngay dund ba faw waaw mooy lan mooy même buñ la noon alaaxira suba la sax boo amee ay gàncax ay garab ay graines yoo mën a planter planter ko loolu la l'islam jàngale waaw c'est fini c'est mort non découragé buñ la woon suba la alaaxira ay taloo même boo yoroon ay garab yoo jëmbat jëmbët leen waaw waaw <laughs> moo leen indi ci kaw suuf wastamarakum fiha borom bi neen di leen fi indi waaye sàkku ci yéen ngir ngeen dundal suuf si moo tax jullit du yaanaani jàpp ne affaire yi ah amaana de est mbir yi du yéefir yi ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo war dundal suuf ñoom ñooy toppatoo eh, yu rafet yi ci kaw suuf ñoo fiy defar mbir yi ñun ñu toog rek naan tey ñoom ñoo di kaana ñoo di nàngam déedéet borom bi waxuñu loolu waaw wa ila samuda axaahum saliha qaala ya qawmi abudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib wa ila samuda axaahum saliha borom bi naw ila samuda ca tribu bañ naan samud axaahum yónnoon nañ fa seen mbokk ma saaliha di sayidina salih wolof yi naan ko saalihu salih qaala mu ne yaa qawmi ee eh, yéen saa ñoñ yi ubudullaha lalla jaamuleen yàlla maalakum moom dong amu ngeen min ilahin ghayru amu ngeen keneen ku ngeen war a jaamu amu ngeen borom ku dul moom amu ngeen huwa moom anshaakum min al ard boo leen sos jële leen ci suuf si génne leen fi indi leen fi seen baay ci suuf la jóge ci ban waaye suuf sii moo leen fi génne wastamarakum fiya mu sàkku ci yéen ngeen dundal suuf si waaw waaye ni ñuy njëkk a dundale suuf mooy li mu wax ne ubudullah dundal suuf ci li muy tegu mooy ci wéetal yàlla mais bu dee tabax ay a ay ay ay kese ay imaaraat ay imaaraat boobu ay bâtiment ay immeuble kese yoo xam ne teguwul ci jaamu yàlla loolu dara waaw kon nag dundal suuf fastaghfiruhu dee leen ko sàkku mu leen di jéggal di leen suturaal summa tuubu ilay te dee dellu ci moom te ngeen xam ne borom boobu inna rabbi saa borom qaribun ku jagala mujib du moom loo xam ne yonen saa salaam wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu mooy mujib <laughs> bu ma sama jaam yi laajee ci man nee leen man ku jege laa ujibu mooy mujib kat mooy ujib borom moom maay wuyu mais kooku mooy kii wuyu wuyu kat bi mujib <laughs> kon nag dañoo dundaloo dañoo eh, eh, dundaloo suuf waaw kon loolu moo tax bu ñu nekk ñoo xam ne dañuy sàggan boo ñëwee réew julli bi dara du fa rafet ah mu nekk loo xam ne mel ni fu ñu bombardé ba bàyyi la ku nekk di def loo neex mbali di nefee ah amul benn urbanisme bu baax urbanisation bu baax amul ku nekk di tabaxe lu ko neex fu nekk dangay dugg fenn na naan la am mbedd la nekk ñu ne la jàllal mbedd la yooyu yëpp yëpp caaxaan la amul benn organisation ñu lay gën ak ñu ne waaye boo demee kër dëkk tubaab yi ñoo ñoom ñoo ñoo organiser seen tubaab yi wal iyaazu billaah yow yaa yow yaa xamul dara nga naan lan <laughs> waaw kon wa aslih li dunyaaya léegi nag mu teg ci beneen mbir ah kon mooy yéwénalal ma kon sama dunyaa gi allati fiya maashi nga xam ne fi laay dund borom bi daa def fii lañuy dund ah waaw lépp loo xam ne nag ni mu koy yéwénale mooy mu teg la ci li ko soob ci lu ko neex waaye fegal la lépp loo xam ne ay la mbon la fitna la goo xamante ne gu la mën a yàqal sa dund la kon nag mu ngi noonu léegi nag mu deg ci ne mu ne wa asli axirati ndax nit ki yi la am diineem mooy li gën a màgg moo tax daa bokk ci maqaasidu sharia yi nga xam ne sharia borom bi da ko teg dafa am yoo xam ne mooy objectif yu tax yoo xam ne yooyu lay atteindre moom la sharia di atteindre si bokk ne bi ci ëpp doole mooy hifzu diin an nafs al ird al haya yooyu noonu wattu diine nit waaw mooy hifzu diin waaw hifzu diin hifzu diin hifzu kon mooy li ëpp doole parce boroom borom bi nee na tax mu jóg bindu ñu ah wa maa ah, xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budu binduma jinne yeeg nit ñi ngir ñu jaamu lu dul ngir ñu jaamu lu dul ngir ñu jaamu voilà léegi kon loolu mooy lépp doole te diine googu moom ngay jaamoo yàlla soobu yu woowee kon yàlla nag ma koy wënal lépp fitna ci nara dal nga fenqal ma ko waaw waaw mu ne wa aslih wa aslih duniyaaya te yàlla nag may yewenal sama duniyaa allati bi nga xam ne fii yaa ci biir maashi mooy fa may dunde sama dund ci la ne waaye it boo ñëwee borom bi ba may faat nga fa ma may ma xusnul xaatima danga may taw féexal may jaamu yàlla waaw di ko sellal di la topp waaye wa aslih li aaxirati kon jaam bi li ñu doon wax diineem la am te diineem jot ci àddina bii la koy la koy la koy jaamoo yàlla am jooju ah te bu jógee fii beneen dund la am muy àllaaxira ñett yooyu am moo tax yeneen saa saa ñaan ñett yooyu nga xam ne ne yàlla yéwénalal ñu lool te lu borom bi yéwénal doy na waaw kon nag bu mujj bi mu ne wa aslih li axirati allati fiha maadi te nga yéwénal ma sama àllaaxira nag nga nga xam ne nag sama dellu ca la nekk waaw waaw ah <laughs> mooy fii moom doo fi sax de toute façon t'es appelé un jour à un jour à disparaître que mu neex la mu la naqari la day day yéex mbaa mu gaaw rek waaye moom de toute façon ah, suuf si doo fi doo fi sax fa nga jëm nag te foofa mooy kërug sax waaye nga yeboo nga ñaan yàlla mu yéwénal quoi ah. te loolu wax nañ la da koy yéwénal mooy diine gi mu njëkk a wax ndax bés pénc doo am lu dul la néegéeyam wa man ya'mal fa man ya'mal mithqala dharratin khayran wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ndax képp koo xam ne jëf nga lu sol ni poobar fopp poobar bu sew ci lu baax diñ ko gis te lu baax loolu mooy sa diine la koy may nga xam ne lii mooy lu baax def ko am yéene bu baax bu sell ba pare jaare ko ci ni ko yeneen ki yàlla bi saa saa jàngale yàlla nangul la nga am intention yéene bu baax boo defee luy yées it ko gis kon loolu noonu foofu ah borom bi yàlla nag ma yéwénal sama àllaaxira mooy fa may dellu waaw may ma mu jugu rafet ndax yub'athul mar'u ala ma mata alayhi yonent saa saa nee na nit ki ci kaw ni mu faatu noonu lañ koy dekkile waaw moo tax xusnul xaatima di ñaan rafetaayu mujj waaw waj'al xayra ayyaamina yawma nalqaaka fii fii borom bi defal li dàq ci suñu jour yi jour bi ñuy daje ak yow lu tax parce que loolu mooy li solo ah. waaw ah oui gars yi ah mon plus beau jour c'est le jour où nangam nangam c'est bien waaye <laughs> bu dee ne le ton plus beau jour nekkul jour ba ngay dajeeg sa borom moom yow moom yàqu nga moom <laughs> ah. ah parce que moom. ma moo tax yeneen saa saa ne man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu wa man kariha liqaa Allah kariha Allahu liqaahu gisoon nañ hadiis boobu Sayyidatu Aysa doon ah, fi dee ah <laughs> ya bint Siddiq bon yeneen saa saa ne képp ku sopp bëgg dajeeg yàlla yàlla dina bëgg dajeeg yow waaye képp ku bañ dajeeg yàlla yàlla du bëgg dajeeg yow. Sayyidatu Aisha dafa yoneen saa salaam nag eh, ñun ñëpp <laughs> bëgg tudd te dee moom ah mu ne ko déet mu ne nit ki bu ñëwee ba jamono ji muy faatu borom bi da koy wan fa mu war a dem bu dee jullit da koy wan fu baax ba mu bëgg dem bu ko defee day bëgg gaaw jóge ci àddina bi dem xéewal googu borom bi bëgg da moom waaye bu dee yéeféer bi dañ koy wan fam nar a dem muy lu ñax du bëgg da yeeg yàlla borom bi bañ da yeeg moom <laughs> waaw kon nag mooy sa mujj bu dee baaxut <laughs> lépp loo defoon yàqu na fàttalikul xadiisu nit ki dina jëf inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-janna hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira' ila dhira' fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulaha ak konoon beneen côté bi yeneen saa sam ne woon ne nit ki dina jëf jëf waa àjjana ba desul dugg fa diggante moom ak àjjana lu toll ni ab xasab mu def jëf waa safara dugg fa lool kay kon mooy wa aslih li akhirati ay borom bi yàlla nag ma yëwanal sama mujj waaw tawfiixal ma jaamu yàlla ji ma ci yéene ko ngir yow te bu may génn àddina mu nekk ni ko gërëme waaw ndax waxoon nga wala tamuutunna illaa wa antum muslimun ngalla yéen ñépp bu fi kenn di faatu lu dul booy faatu nga ngeen nekk yéen ñépp ñu wommatu ngir man borom bi kon nag wa aslih li axirati allati fiha maadi waaw mu teg ci beneen waj'al al-hayaata ziyaadatan lii fi kulli xayr te sama dund yi day gën a feddali rek ne gi moom bu ko yéwénale mooy képp bu koo xam ne diineem yéwén la dundam du nekk lu dul yiiw la koy del la koy yokk waaw mooy ne sama dund su boo def borom bi mu nekk loo xam ne lu may yokk la sama digganteek yow ci jaamu la ci wéetal la ci daldi euh, euh, wékki wàkkirlu nga xam ne loolu lépp ak yokku lay doon waaw nga def sama dund nekk loo xam ne dund guy koo xam ne lépp njariñ la sama digganteeg yow ak digganteeg al ibaad waaw bayni wa baynaka anta al ma'bud bi haqq wa bayna ibadik lekk njariñ diggante maag sa boroom ak yow ak diggante jaam yi koo xamante ne nii dundam njariñ la lil bilad wal ibad njariñ la ngir jaam yi ngir réew gox bu mu nekk fu mu nekk gaa yi duñ bëgg mu dem waaw fu muy ñëw ñëppay bëgg bu accès bu mu demaat ndax yiw ga nga xam ne moom lay wasaare te lool bi ci ëpp doole bu koy may nit ki mooy xam-xam buy jariñ bu tukkee ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi nga koy def te yàlla tax waaw waaye tamit borom bi bu la mayee lépp lum la defal compétence boo am fii mu ne dawalkatu sareet nga ku ci am xam-xam nga nga ciy liggéey di ci dimbali ñi nga xam ne xam nga ne ñii bëgg nañoo yóbbu seeni bagage mais seen loxo jotul gannaaw seen gannaaw nga ne nga wàññi leen prix bi wala nga defal leen ko gratuit yu mel noonu wala la ngay am di ci dimbali jaam yi loolu bu ko xeeb de bul ñee keneen koo xam ne moom ab ab ab ab ab ab médecin la di def leneen wala ab ab oustaz la wala ab professeur d'université la bu fi ñee kenn ku nekk ak compétence bi la yàlla defal waaw mason nga boo xam ne bu xam li ngay def te yàlla tax def ko te yàlla tax te nga ragal yàlla ci sa liggéey te di liggéey te yàlla tax te bañ di tappale bu dee clients yi boo jëlee seen xaalis naaw ak moom di leen di leen tàcc jël yeneen santé yoo attanul bu ko def defal te yàlla tax foofu mooy sa yoon bi lay yóbbu ci yàlla waaw kooku dundam day nekk njariñ ci ñépp moo tax dañ koy xëccoo nit ci bu man di gaa yi moom lañuy ñuy taamu moo tax kooku du taxawaalu de santé bu jeex gaa yaa ngi koy xaar ndax xam nañ ne il te lool lool lool denrée rare la léegi mooy nit ku wóor la yeneen saa salam waxoon ne jamono dina ba dañ naan quartier sàngam wala gox sàngam de am na ku fa wóor xam nga lool foo ñëwee ñu koy wax mooy ak <laughs> wóor jafe na kon te loolu ñun am na lu ñu ci mos day gën a tee ñàng nag bu àllaaxira waa ji gën a jege ndax jege na ba pare waaw waaye nag jeexagul <laughs> waaw sinon trahir man ñoo fépp ak trahir wumaan yi waaw nga nekk koo xam ne yow sa dund day nekk yiwin nekk yiw waaw waj'al al hayata waj'al al hayata ziyadatan lii fii kulli xayr mu nekk loo xam damay yokkal yiw nekk ak yokk ngir man ci lépp lu yiw waaye waj'al al mawta rahatan lii min kulli sharr waaye borom bi nga def li nga xamante ne moom lañ naan faatu nag mu nekk loo xam ne moo may euh, noflaaya la ci lépp loo xamante ne nii nag lu ñaaw la lu baaxul la fitna yu mag yi nga xamante ne nii moom nit manu koo dekku di ànd ak sa dund siinoo ah man naa man naa xadaf sa sa sa diine de loolu moom yàlla bu naree ñëw moom yàlla nag ma faat rek waaw dee moom saa buy ñëw ne nekk loo xamante ne nii damay soulager ci lépp loo xam ne lu bon la waaw damay épargner waaw yi nga xamante ne day tax du ma la mën a jaamu dund gu mel noonu moom bu ma ko naree dund dëkk ci di la mooy maa ngi nii di la jaamu loolu bu ma naree dal borom bi yàlla nag ma faat <laughs> waaw mene borom bi yàlla nag ma faat bu booba loolooy ñaan gi di <laughs> ah <laughs> loo foof loolu la yàlla nag ma faat bu loolu wee naree am waaw moo tax bokkoon na yi nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon ñaan waaw bokkoon na yim doon ñaan naan wa idaa aratta ah mooy ñaanam gu am oti solo boo gële ah nga xam ne da doon wax euh, ne borom bi ci boppam moo ko sawoon waaw <laughs> li naan borom bi daf maa dikkal ci ci guddi gi ci ñu gën a melo waaw imaam Ibn Abbas nee na foog naa ne ci nelaw la mooy nelaw la woon gént la bim naan ko yaa Muhammad hal tadri fii ma yaxtasimu al-mala'u al-a'la alayhi salaatu wassalaam est ce que xam nga la haute assemblée ci lan la ñuy waxtaane xam nga loolu ah ma ne ko waroom bi man de xaw ma ko <laughs> lañ la doon wax naan la gis nga alamul xayaal monde gént ak yooyu virtuel boobu li abu li nga xam ne existé wul ci réel bi foofu dafay existé nee na borom bi daal di jël fa wadaa yadahu bayna katifayya hatta wajadtu bardaha bayna sadiyay nee na borom bi daal di teg loxom sama diggante mbagg yi ba ni nga xam ne laa yége seddaay bi diggante fii nga xam ne mooy sama ñaari dënn bi fi nekk waaw aw qaala fii nahri wala mu nekk ci sama loos nee na loolu la ba ma ko tegee fa alimtu ci laa xam maa fi samaawaati maa fil ard xam-xamu li nekk ci asamaan ak suuf yëpp ci saa si ma xam ko Allahu akbar <laughs> qaala mu ne ma yaa Muhammad hal tadri fii ma yaxtasimu al-mala'u al-a'la qultu na'am <laughs> ma tegee loxo bi noonu mu laajaat ma même laaj bi est-ce xam nga la haute assemblée lu ñuy waxtaan ma ne ko xam naa ko <laughs> mooy borom bi xamal na ko léegi waaw fil kafaaraat wal kafaaraat al muks al iqdaam ila al jamaa'aat wa al wuduu' fil makaarih wa man fa'ala <laughs> mu ne ma ne ko waaw mooy kii nga xam ne ñooy yi far bàkkaar mu ne te bokk na ci yi far bàkkaar des ci jàkka ji ginnaaw boo jullee ba pare ak dox gi ngay dox ah. ci dëggu tànk yi ci tànk yi jëm ci mbooloo ya nga xam ne fa la ñuy jullee fa la ñuy jaamoo yàlla ak tamit di matal sa njàpp ci jamono yi nga xam ne jàpp ci neexut mu ne képp ku def lii ba pare dund kooku dina dund ci yiw te muy faatu dina faatu ci yiw wa kaana min xati'atihi ka wa kaana min xati'atihi ka umma te dina mel ni ay bàkkaaram bés ba ko yaayam di dóor jur lii mooy bokk na ci yii moom mooy day far bàkkaar yépp parce que képp koo xam ne bu la sa yaay di dóor jur moom amoo benn bàkkaar bu ko yeneen saa sa melalee jaam bi lool mooy yow lépp bu ndaw lépp lay effacer waaw nee na wa qaala yaa Muhammad idaa sallayta faqul nee na borom bi ma yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo jullee waxal lii allahumma inni as'aluka fi'lal khayraat wa tarkal munkaraat wa hubbal masaakiin wa idaa aradta bi'ibaadika fitnatan faqbidnii ilayka ghayra maftuun Allah mu ne ko te boo ñëwee ba julli del ñaan ñaan gi allahumma ee eh saa boroom inni man as'aluka maa ngi lay ñaan fi'lal xayraat jëf yiw yépp loolu ma ci jàppandal boroom maa ngi lay ñaan nga jàppandal moom jëfu yiw yi wa tarkal munkaraat ak yi nga jàppanal ma ma bàyyi li nga xamante ne mooy yi nga xam ne bëggoo ko da leen a bañ ta baaxul wa xubbal masaakin yal nag ma may cofeelu way ñàkk ñi naa leen sopp wa ida aradta bi ibadika te borom bi boo bëggee ci sa jaam yi fitna fitnaal leen fitna koo xam ne moom nga leen di waajal ngir teg leen ko man de fa faqbid nii yal nag ma jël yal nag ma faat ilayka jël ma jël ma yóbbu ma ci yow ghayra maftun ma bañ a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ngay Allah aw <laughs> oh. imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa moo ko solo na gona al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi kon mu ngi noonu mooy liñ ci soxla woon mooy wa idaa aradta bi ibaadika fitnatan faqbidnii ilayka ghayra maftuun borom bi moo ko wax yoneen saa sax ne ko deel ñaan lii te boo bëggee yow boroom bi ma wax ñaan yi moo ko wax comme ni ñu waxee amana rasulu rabbana la tu'akhidna xam nga borom moo ne moo ñu ko wax ne ñu ñaan leen kon ba pare mu ne may naa leen loolu waaw boo bëggee namm ki sa jaam yi fitnaan leen teg leenu fitna faqbirni ilayk yal nag ma jël loolu mooy waj'alil mawta rahatan li min kulli sharr te yal na borom bi nga def li nga xam ne mooy faatu mu nekk loo xam ne noflaay lay doon ngir man ci lépp loo xamante ne musiba la waaw waaw akbar <laughs> waaw mu ngi noonu walla xadiis bi rëy naa waaye yoneen saa sam nga doon nañu wax ci benn xadiis ne boroom bi deelent loolu gisoon nañu nga allahumma ahini maa kaanatil xayaatu xayran lii wa tawaffanii idaa kaanatil wafaatu xayran lii ne allahumma ee eh, saa borom axini yal nag ma dundal maa kaanatil xayaatu xayran lii fekk dund moo gën ci man yal nag ma may dund mooy dund mooy bu dee moo yiw naa waja wajaal eh, alxayaata wajaal lii wajaal lii wajaalil xayaata ziyaadatan lii fii kulli xayr defal dund gi mu nekk loo xam ne ak yokk lay doon ci man ci lépp lu yiw ne borom bi ah dundal ma fekk xam nga ne dund moo gën ci man waaye yàlla nag ma jël bu dee gis nga ne faatu moo gën ci man Allahu akbar kon mu ngi noonu kon ñaan gi nanu ko jàpp boole ko ci bokk na ci yi aljaamia ñaan yi nga xam dañoo dajale dañoo mëdd eh, yal na ñu ko borom bi may léegi bii di insha allah ñu gis hadis bi ci tegu mooy hadisu mawlana amirul mu'minin ah wa rabi'ul xulafa'ir rashidin abu turab kuy abu turab <laughs> ab xalifa la bu yeneen saa salaam xalifa la woon ah, lañu wala gis mooy abu turab <laughs> waaw fay xamoo koy abu turab est-ce que bu tudd abu turab bu abu turab xamoo hein